ñu ngi woon ba léegi ci axkaamu nikaax wala axkaamu ziwaaj muy àtte yi nga xam ne ñoo jëm ci mariage ci l'islam ñu ngi woon ci charte yi di ñetti charte yi nga am ne ñoom lañ tuddoon ñu yi nga xam ne manula ñàkk ngir li nga xam ne mooy mariage ci lislaam ñu ne lii kat lii nii mariage la ah, charte yooyu di charte yi tax mu wér bi ci njëkk waxoon nañu ne mooy ndaw si bañ a xaraam ki nga xamante ni moom lañ koy may muy waaji ah, bi ci tegu woon moo doon mu am shahaada koo xam ne ñaar ñaar minimum ñaar ñoo xam ne ñooy seede maye gi euh, bi ci mujjoon nag moom lañ war muy almahru wala sadaqu euh, muy li nga xam ne mooy can ci suñu jotaay bii ñu génn <coughs> waxoon nañ lan mooy can waxoon nañ li nga xam ne moo mën a nekk can tamit ah, gisoon nañu wax yi nga xam ne moo am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ana lan lan moo mën a nekk can est-ce que xaalis rek la war a mën a doon walla loo xam ne matériel bu am boo xam ne am na valeur waaye gisoon nañ ne li gën a dëgër mooy mën na nekk ex xam-xam boo xam ne danga koy jàngal ndaw si Ah, wala liggéey boo xam ne danga ko koy defal mu daal di remplacer nga daal koy mu defal ko ko mu nekk canam ah, <coughs> gis nañ ne am na tamit ah, ñoo ne dañu ne woon tamit mooy libéré bu dee ku am jaam libéré ko loolu mën na nekk canam ak li nga xamante nii mooy lislaam mën na nekk ca te lépp gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey nag comme niñ ko waxe woon ñu ngi woon kon ci ñetteelu charte bi muy ci shurutu sixati nikah charte yi nga xamante ne nii eh, mooy tax mariage valide ci l'islam kon almahru mooy ñetteel bi muy can bi ginnaaw biñ ci gisee loolu lépp tey ñu waroon a gis fi ñu yemoon hal lil mahri haddun est-ce que can euh, dafa am loo xamante ne nii mooy limite est-ce que can dafa am limite loolu mooy nag limite ci tuutiwaay ak limite ci bariwaay limite ci tuutiwaay ak limite ci bariwaay est-ce que loolu dafa am ci can walla déet ginnaaw bi ñu gisee lan la war a mën a doon loolu dañ lay wax ne boroom xam-xam yi d'accord nañu dëppoo nañu amul wuute ci seen biir këne bariwaayu can amul amul limite can amul loo xam ne dañ naan somme telle moom nit mënu koo dépasser mooy le seuil obligatoire bi nga xam ne à ne pour celui qui veut donner une dot à sa future épouse loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nañ ne loolu amul sëy amul fuñ naan fii la ndax li boroom bi subhaanahu wa wax ci suuratu nisaa bi muy wax wa aataytum ihdaahunna qintaaran falaa ta'xudu minhunna shay'a mooy dane mooy bu ngeen fasee jigéen ñi fekk ngeen jox leen ñenn ci ñoom fekk ngeen dugg ci ñoom ba pare mooy ngeen consommer mariage bi bu loolu nag xasee am li ngeen leen jox lu mu man di toll lu mu man di bari bari bari bari bari xintaar lu bari la bari pour nga takk ko lu lu jafe la tellement dafa bari mu ne loolu bu dee xas ngeen a consommer mariage bi nag bu leen ci jël dara ñu ne lii mooy tegtal biy wan ne kon loolu ku xasa joxe can lum bari bari mënuñoo taxaw naan ko nag a monsieur Diouf monsieur yow fii mu ne nii ñuy wax ak yow can jii nga xamante ne moom nga jox madame Ndiaye daaw kooku duñu ko ne a kon nag monsieur arrêter déedéet ndax qintaar li muy tekki dëgg-dëgg mooy almaalul kasiir mooy alal joo xamante ne ni dafa baree baree baree bari yoo xam ne pour nga takk ko mooy daal alal yu bari loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne bu dee beneen côté bariwaay ci can ah, loolu noonu mënuñu koo takk te amul loo xam ne dañ naan bon bu ko kenn dépassé loolu loolu benn affaire la léegi ah mu des est-ce buñ gisee côté extrémité bari est-ce que can am na tamit euh, <coughs> bon boo nañ noonu ci côté côté côté bariwaay bi ndax euh, <coughs> en tout cas loolu lu ñu dëppoo la léegi côté moo am beneen côté bi mooy tuutiwaay bi nag est-ce que day am loo xam ne dañ naan kuy joxe can doo dépasser somme telle loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, dañ cee wuute ah muy wute boo xam ne entre fi jumhur nga xam ne mooy waxu shafi'iyya yi ak ñi nga xam ne ñooy xanaabila yi ah, riwaaya la buñ moom it moom la imaam isxaaq ibn rahawey naka noonu abu thawr ak imaam al awzaa'i fii sax Euh, duñ leen woowe jumhur ndax deux bu dee ci madahibul arbaa voilà bu dee ci loolu ndax deux fii la deux mooy shafi'iyya yi ak xanaabila yi ak madhabu imam isxaaq ibn rahawayh naka ñoom abu thawr ak al-awzaa'i al-layth ak ñoom ibn al-musayyib di sa'id ibn al-musayyib euh, loolu noonu ñoom ñooñu dañu ne euh, tuutiwaay amul amul naka ni mu amul loo xam dañ naan sëy la pour bari waay noonu la amewul sëy ngir ñu ne can gi warula gën tuuti lii loolu amul loolu ñoom loolu lañu wax léegi xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom ñu ne déedéet ñoom xanafiya yi ah ñoom dañu ne li gën néew te loolu imaam Abu Hanifa wax comme ni nga ne noonu la imaam Ibn al na ko imaam Ibn al-Arabi al-Maliki rahmatullah alayhi Abu Hanifa di imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi mooy ne ñoom dañu ne eh, ndax ñoom Maliki mooy ashratu darahim ñoom dañ ne affaire yi dix dërëm du ko weesu mais pas dërëm bi ah loolu waxoon nañ ko yàgg nañ ko wax mooy seen jamono yo ci wàllu xaalis ñu ne loolu noonu du ko weesu ah kanta yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne rubu dinar ñoom ñu ne mooy rubu dinar mooy boo jëlee dinar ah, nga daal di koy Euh, xaaj euh, ba nga xamante ne ni mooy dinaaru boobu bi yoon bi doon dox ci charia kii ci jamono yonent mi alayhi salaatu salaam équivalent am vingt cinq euh, grammes grammes et la vingt cinq et grammes ci wàllu or loolu moo doon équivalent wu dinaar léegi nag ñoom ñu ne mooy ne nag vingt cinq yooyu dinaar bi boo ko xaajee ñeenti xaaj après benn xaaj bi mooy loolu noonu un quart bi un un bi lu toll noonu mooy li nga xam ne ca manu faa weesu ñoom ñu ne rubu diinaar bon am na nag par exemple imam Ibn Shubruma moom rahmatullah alayhi moom contrairement ak Hanafiya yi moom dane du dix dërëm mais cinq dërëm la ah léegi kon wax yaa ngo Shafi'iyyi Hanaabilay imaamul Awzaa'i imaam Abu Thawr imaam Isxaaq ibn Rahawayh rahmatullah alayhi ala al-jamii ñoom dañu ne amul sëy ci tuuti waay loo xam ne can loolu lañ naan fii du ko dépasser ci tuuti xanafiya yi nee il faut mu mat dix abu imaam abu xanifa dix dërëm fukki dërëm imaam ibn Shubruma moom ne cinq dërëm doy na kanta imaam ngiiru imaam Maalik loolu mooy ngiir bi loolu mooy madhab bi ñoom dañu ne rubu dinaar léegi nag waaw buñ jëlee waxu waa uh, madahibul arbaa yi waaye ñoom lan mooy seen dalil wax bu njëkk bi muy bu ñoom imaam Ash-Shafi'i imaam Ahmad rahmatullah alayhima ñoom ñu ne eh, amul suy kay ci tuutiwaay léegi ñu ne leen léegi eh, seeni dalil mooy la ñu ne suñu boroom subhaanahu wa moo ne wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsiniina ghayra musaafihiin wala muttaxidiina axdeen mooy ci suuratul nisaa ñu ne suñu borom mooy bi mu tuddee ñi nga xam ne ñoom la tere nit ñi góor ki man koo takk nit ki man koo takk mu ne nag wa uhilla lakum maa waraa daalikum lii ma leen tuddal mooy jigéen ñi gisoon nit nit ki jigéen yooyu dañ koo xaram suñu boroom ne ginnaaw lii nii ma leen xaram nag li nekk après yii ci ginnaaw loolu lépp man leen a takk façon yeneen femme yi ngeen sàkku bi am waalikum ci seen alal yi muhsinina ngeen nekk ñoo xam ne dangeen koy def ngir sangewu protéger seen bopp ci yi nga xam ne ay njaaloog ak yi nga xam ne yi ci jëm ghayra musaafihiin ngeen bañ a nekk ñoo xamante ne nii rek wala muttaxidi ak ak ak daan di di di jàpp ay farako foo ak uti far léegi ñoom ñu ne ñu ne leen yéen fii lan mooy seen tab-tab ñu ne an tabtahu bi amwaalikum suñu boroom moo ne ngeen am soxna ginnaaw ñim leen tere ñi ci des ñëpp dagan na leen ngeen ut ci soxna yooyu bi amwaalikum ci seen alal te nag buñ nee alal lu tuuti mu ci biir lu bari mu ngi ci biir alal dafa dafa large amul loo xam ne dañ naan non lii nii mooy mooy mooy xadd bi mooy limite bi bon ñu ne leen yéen kon léegi yéen lii am ngeen beneen dalil ñu ne wax dalilu xadiisu muttafaqun alayhi biñ gisoon semaine bi ci jataay bii weesu ndaw si ñëwoon ne yonent bi alayhi salaatu wa ne may na ko boppam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bon mooy jëlu ko comme soxna nangulu ko liñ ko liñ ko wax mais mu am benn waay bu jóg ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu dee amoo ci moom aajo kon may ma mu ne ko demal ndax am nga dara hal indaka min shay qaala wax naa la xadiis boobu imaam al Buxaari solo na ko imaam Muslim waaye mu ngi ci Muwatta tamit imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati daal dina koy solo rahmatullahi ala jamii ñi ko solo nag bari nañ moo jaru ñu leen di lim ñu ngi sunan eh, imaam Abu Daawud at-Tirmidhi an-Nasaa'i ñoom ñépp solo nañ ko na ko noon imaam al-Ismaa'ili indi na ko ñoom ñépp nañu ko bon imaam Ahmad it solo na léegi ñoom ñu ne eh, yonent bi alayhi salaatu salaam dana ko hal indaka min shay dane waa ji est yow am nga loo xamante ni nii moom ngay jox waa ji est am nga loo koy jox mu ne ko laa looy dox ndaw si ngir ngir mu dagan la mu ne déedéet mu ne ko id la idhab fatlub walaw xaataman min hadid ci beneen bi iltamis demal nga uti demal nga sàkku ji uti iltamis walaw xaataman min hadid demal nga uti loo ko jox comme can même bu dee ne li nga yor noonu noonu li nga am li nga trouver mooy benn bàgg la boo xam ne ci weñ lay doon faltamis shay'an euh, waa ji kon mu daldi ne ko lool sax awma ko mu ne ko ma ne mu ne yonent mi alayhi ah man de loolu nga may wax noonu sax dafa dem ñaari yoon am na ci yenn riwaaye ñaari yoon la dem la ko yonent mi alayhi salaatu wax demal seeti mu dem ñëwaat mu waxaat mu demaat ñëw mu ne ko même bu dee ne bàgg ci euh, weñ la sax ëndil waa ji dem ne ko awma ma lool waa ne ko ah man nag aw loolu de après bi mu ko waxee mooy bi mu ko nee moom alxur ndax hal ma'aka min alqur'ani shay ndax am nga loo mokkal ci alxuraan mu ne ko waaw mu ne ko saar ka saar nàngam ak saar ko ci riwaay imaam Maalik bi qad ankahtukaha naa la ak liy nekk ak yow li gën a imaam Ibn al-Arabi al-Maliki waxe na ko noonu imaam al-Qurtubi Euh, di boroom euh, euh, sëriñu boroom tafsir bi moom loolu tamit la dëgëral ndax day am ñu ne bii bi mooy baa bi bi am ñu ne baa boobu laam mooy li mooy ne laamu ta'lil la mooy ne dama la koo may ndax li nga xam ne moom nga yor moom nga xam ci li nga xamante ne ni mooy alxuraan waaye euh, imaam euh, al-Qurtubi dane loolu moom dëgëru moo tax mu ne kantaa ñu wax loolu innal baa bi maana laami laysa bi saxiixin lughatan wala masaaqan mu ne ñi wax loolu moom ne baa boobu li muy tekki du baa ul iwadi mooy baa boo xam ne waa jumhur dañ ne baa bi mooy baawu weccoo la mooy ne mooy comme xaalis ni ngay joxe can ak loo mën di joxe can nga joxe can ñu jox la faam bi ñu ne baa bii nag loolu la du rek lii ngir li nga xam ci mooy ne lool bu dee lool la mooy kon daf ko terale alors que du loolu moo na imam al-Qurtubi loolu la ne lii moom dafa leer quoi mu ne euh, le fekk que rentimali saab-saab ne ko allimha jàngal ko loolu bu ko defee man may naa la ko ak li nga yor li nga xam ci li euh, nga man ci alxuraan mu ne yashhadu bi anna daalika li ajli nikaaxi falaa yultafatu li qawli man qaala inna daalika ikraaman lirajul fa inna alxadiis yasruxu bi xilaafihi wa qawluhum inna albaa bi maana laa bi laysa bi saxiixin lughatan wala masaaqan imaam al-Qurtubi raxmatullahi alayhi uh, mu ne lii moom dafa leer këne can bi moo doon lii lii nii mooy alxuraan ji mu man looloo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ko léegi nag duñu duñu duñu sax geestu ci waxu képp koo xam ne danaan euh, da koo mayoon ngir teral ko ndax la ndax xadiis bi dafa leer di wax lu leer lu wuteeg ki wax loolu ba pare ka am sax ci yoo xam ne loolu la mooy dafa leer moo tax mu ne ñu ne baa bi ngir laam la li li mooy laamu temps yi mu ne loolu noonu dëgëru non seulement ci linguistiquement langue rek nanguwu ko te contexte bi mooy mas kii nu mu euh, traamu hadis bi ni muy li muy joxe sax dafa wuteeg loolu xam nga moom Maliki rahmatullah alayhi ndax Maliki rahmatullah ñoom même rubu dinaar looloo imaam Ibn al-Arabi ne rubu dinaar moom moom moom moo ëpp bàgg bàgg ci weñ moom. jarul rubu dinaar rubu dinaar a gën a cher bàgg ci woor te bàgg ci boo xam ne bu bu weñ la moo tax mu ne moom imaam al al ibn al arabi waznul xaatam min al xadiid laa yusaawi riba rubu dinaar wa huwa mimma laa jawaaba anhu wa laa udra fii boobu moom bon mooy ne àndul ak mazhab bi loolu mooy boroom xam-xam tamit du ne man sama mazhab lii rek la wax ale man daal ko nii dañoo mooy ne xal muqallid ama moo koy def koo xam ne moom moom amul les bagages qu'il faut moom day aveuglement lay toppe waa lay topp ngir ñii nag ay boroom xam-xam lañ moo tax ñu àgg foo xam ne te tamit nit loolu ngay fexee doon mooy ne waroo doon koo xam ne rek yow daal lu sëriñ bi wax rek man noonu la mooy mazhab bi ngir gi lu mu wax lool la déedéet mbir yi mooy ne daa am ay dalil yoo xam ne ci alquran ci sunna ak yooyu yoo xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam da koo def nit ki bu dee ne moom amul amul bagage qu'il faut moom man la doon dudul muqallid boo xam ne moom day wóolu kenn man imaam Maalik laa wóolu comme li imaam Ash-Shafi'i rahmatullah alayhi ne man ja'altu Maalikan hujjatan bayni wa bayna rabbi imaam Ash-Shafi'i loolu la wax mu ne man de gis nga imaam Maalik moo doon sëniam man Maalik imaam Maalik laa def muy sama lay sama digganteeg sama borom gis nga bu ma demee ci yàlla bu ma nee ne Shafi'i yow lu tax nga def nii ma ne Maalik lu tax nga def li Maalik lu tax nga def li Maalik moom loolu la te pourtant mais moom bokku la bon loolu mooy bokk la loolu exemple la pour wan la ne ki nga xam ne moom imaam Shafi'i dépassé na foofu bu yàgg mujtahid la bu mala mag mais mu loolu noonu moom mu doon wax noonu muqallid koo xam ne moom amul les bagages loolu nga war a def tekkiwul ne nit man ngaa toll foofu comme moom nga xam ne mujtahid la nekk ci niveau ñoom Malik mais temps yooyu loolu doon wax mooy mais boobu après da ngay gis ne mazhabam dafa gën a mais mooy ne nit ki noonu ngay mel bu dee ne yow amoo ay bagages moom amoon na bagage qu'il faut sauf que dafa xam ragal yàlla gi nekk ci imam Malik non ak xam-xam bi mu yor mu xam ne kii moom moom doy na ko digganteem ak boroom léegi nag boo dépassé stade nga am bagage qu'il faut boobaa na ngay xool ci dalil yi mooy mu xallit nga ndax am na ko topp mais nag yow danga nekk éclairé koo xam ne li ngay fi ngay doone rek def na bu duggee ci kàmm mu dugg ci kàmm bu jaaree yoon ma jaar yoon non moom da xool bu jaaree yoon nga jaar yoon bu duggee kàmm te dugg kàmm gi mooy lan du ko du ko ko def ko comme ñun niñ ragale yàlla mooy ne gisul dalil yooyu am na bagage qu'il faut ngir mu joxe avis ci ci ci sujet bi mu def ko mais yow bu dee ne da ñëw ci ginnaaw gis ci hadith bu contraire ak moom li mu doon def ñoom ñépp loolu lañu wax imaam yooyu yépp loolu lañu wax sama wax bu wuteeg li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale jël leen ko ngeen teg ko fële ngeen dóor ko ci miir kon loolu leer la wax ju du foofu kon nag euh, ñii nii ñooy ñoom imaam al-Qurtubi imaam Ibn arabi malgré li madhab bi di wax léeg-léeg te nag madhab bi du ñëpp gis na ñoom ñi mais am na ku leen jiitu ndax imaam Ibn Wahb imaam ibnu Wahb Abdullah taalibe imaam Maalik boobu muhaddis bu rëy boobu rahmatullah alayhi moom ci wax li waxu waa li waa jumhur wax moom loolu la àndal moom imaam ibnu Wahb boobu al kooku ku xam ngiru kuy jàng xadiis rek ko dégg boo déggee am na riwaaya benn riwaaya bu siiw boo xam ne liñ ko fi wax bari mooy voilà <coughs> imaam muslim mu ne xaddatanaa yaxya euh, imaam muslim mu ne sëriñu imaam taalibe imaam Shaafi'i bi xaddatanaa yaxya ibn yaxya at-Tujiibi yax non euh, si yaxya ibn yaxya non xaddatanaa euh, yaxya lu tuddati waay li tax mooy juum mooy Yaxya ibn Yaxya al-Laythi ak at-Tamimi mooy imaam Harmala euh, walla haddasanaa Harmala ibn Yaxya at-Tujibi qaala haddasanaa Abdallah ibn Wahb mooy ibn Wahb an Yunus mu jële ci Yunus ibn Yazid al-Ayli an Zuhri mu jële ci imaam Zuhri an an an mu jële ci ki nga xamante ne ni jële ci dem riwaaye imaam ci Sa'id ibn al-Musayyib après mu jële ci Seydina Seydina Abdullah ibn Abbas wala Seydina Abu ainsi de suite mooy tàllale boobu euh, moom dafa ànd pourtant ci taalibe imaam Maalik bu rëy la moom dane moom laa xadda li aqallil mahr wa huwa qawlu jumhuuri ahlil ilm wal muhaddisiina min ahlil madina wa gayrihum moom dane euh, këne imaam ibnu wahb laa xadda li aqallil mahr moom dafa ànd ak waxu jumhuur même bu dee ci maaliki yi ne rubu dinaar dañ ne ñoom moom dane tuuti waaye can amul limite amul limite te loolu mooy waxu jumhuur waaye jumhuur bi waaye ahlul ilmi wal muhaddisiin mooy boo leen dajalee ñoom ñu ëpp ñu wax loolu ñoo ëpp pas ci madahibul arba'a mais en dehors ñoom ñoo ëpp ak muhaddisuuna yi nga xam ne waa ahlul madina ak ñeneen te loolu la sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib comme ni ñu ko waxee woon sànq ne moom wax na loolu léegi kon ñu ngi woon ci dalil yi kon ñu ne euh, waaj kon yonent na lay saar saar dane waa ji iltamis walaw xaataman min demal uti loo ko jox comme can même bu dee ne weñ la bàgg la boo xam ne ci weñ la te bàgg ci weñ comme li imaam Ibn al wax loolu moom tolloowul ak rubon diinaar ñu ne ñoom loolu mooy seeni dalil léegi nag ñu ne yéen euh, <coughs> yéen xanafi yi rahmatullah alayhi yéen ñi ne euh, euh, dix dërëm moom man ngeen ñoo wax seen wax jooj fu ngeen ko teg euh, wax jooju réellement ñoom fi ñu ko teg fi ñu ko teg ñoom mooy ñoom ak maaliki yu sorewuñu wax sauf ko dañoo am dañoo am dañoo wuute seen biir moo tax imaam alxaafid ibn bi muy indi wax yooyu di toxal wax yooyu waxu imaam ibn abu xanifa bi rahmatullah alayhi bi ne dix dërëm imaam ibn Shubron bi ne cinq euh, ak waxu imaam Malik ibn Anas rahmatullah alayhi di boroom ngir mi moom dane loolu binaan ala ixtilaafihim fi miqdaari maa yajibu fihi al-qat' dañoo li leen yóbbe ci lool mooy dañoo wuute li tax wax yi wuute mooy dañoo wuute ci ana ci ban sëy la nit di sàcc ndax loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy mazhabu Maliki yi Maliki yi li tax ñu ne leen rubu diinaar ñoom dañ ne rubu diinaar ñu ne leen mais yéen seen rubu diinaar fan ngeen ko jële mais bon imaam Malik ci boppam imaam Malik ci boppam dane aqallu sadaqi rubu diinaar la te mooy li nga xamante ne nii moom nag da koo xiyaase jële ko mooy dane rubu dinaar mooy vingt cinq ak équivalent vingt cinq virgule quatre grammes ci or loolu mooy dinaar mooy dinaar léegi nag mooy vingt cinq virgule quatre yooyu léegi dañ koy diviser par quatre benn partie bi nag benn partie bi ci quatre boobu loolu mooy rubu dinaar mu ne lu toll noonu moom mooy li minimum loo mën a joxe ca léegi Imaam Maalik moom moom loolu la qiyaase ko ci dagg sàcc nit bu sàccee nit bu sàccee loxo bi ñuy dagg mooy nit bu sàccee du du nañ nit sàcc na mu nel rek nañ dagg loxo bi non sàcc na ñaar dërëm nañ dagg loxo bi ah non sàcc na deux euros nañ leen dagg loxo bi mbiri du lool de as loolu tekkiwul ne lu mu jël rek ñu dagg déedéet mooy dafa am koy condition foofu ngay xamee kàcckatu yi nga xam ne ñooy nekk fii di di di tiitloo nit ñi sharia naan oh, l'islam dagg loxo ñu ne ñun l'islam dagg loxo waaw ci la kenn niiwu ko mais niñ koy présenté loolu c'était mooy ay wax la yoo xam ne du dëgg ñu naan ko sàcc mooy ne il faut li nga sàcc mu mat rubu dinaar bu matee rubu diinaar rubu diinaar nag wax naa la ko léegi yow boo ko bëggee xam suñu jamono jii jëlal vingt cinq virgule quatre wala vingt cinq virgule yooyu vingt cinq grammes d'or loolu mooy diinaar nga multiplier ko par gramme d'or lan lay jaar ci marché yi boo ko multiplier nga xam ñaata la nga diviser ko par quatre lim lay jox lu toll noonu ko sàcc lu toll noonu ci cadre boobu boo sàccee lu toll noonu sëy boobu ci lañuy ñuy door a dagge commencer foofu jëm kaw ci lañuy ñuy dagge sa loxo bu dee c'est avéré duñ ne doo sàcc rek tamit ñu dagg mooy ne il faut ala bayi na il faut moom ay témoins yu leer wala lu wane yow nga ñëw di ci gën leer nga ne man maa li ma sàcc lii damaa ñëwoon ngir voilà léegi nag imam Maalik rahmatullah alayhi moom foofu la qiyaase na kën comme que dagg loxo ku sàcc bu ñuy dagg loxo euh, moom bala ñoo mën a dagg loxoom rubu diinaar lay sàcc ñu mën a dagg loxoom kon nag képp koo xam ne dafa bëgg a takk soxna lu gën néew loo mën a joxe muy rubu diinaar qiyaas boobu la def moo tax bi mu ko defee kon li nga xam ne imaam kii mu ngi koy cité imaam Ibn Arabi yi mu ngi koy toxal di wax ne imaam Maalik bi mu defee lool qaala lahu ad-Darawardi ad-Darawardi waaw boroom xam-xam mu xadiis bu mag a mag la woon muy Abdul Aziz ad-Darawardi Abdul Aziz lu tuddoon ad-Darawardi moom dafa bokkoon ci boroom xam-xamu Medina yu mag yi moom imaam Maalik bi imaam Maalik waxee loolu daal di qiyaas li nga xamante ne mooy pëyu soxna yi pour nga man mu mën la dagal góor gi ku góor gi mu daal di koy def analyse euh, kii analogie bi mu def ko ak ak li nga xam ne mooy dagg loxo li gën néew lu ñuy dagg loxo mu ne ko taaraqta fiha ya aba abdillah ne ko ah ndax imam Malik looloo doon dàkkantalam mooy abu abdillah moom ak imam al Bukhari ñoom ñëpp imam Ahmad al Shafi'i ñoom ñëpp abu abdillah mooy seen dàkkantal abu abdullah malik ibn anas abu abdullah imaamu shaafi'i abu abdullah ahmad ibn hanbal abu abdullah imaamul buxaari rahmatullahi alal jamii ñoom moom looloo lool lañ looloo nekkoon seen dàttal léegi nag mu ne ko imaam ab Abdul Aziz ad-Darawardi mu ne imaam Maalik ah Maalik ta'arraqta fii haade ne ko sa qiyaas bii de moom def nga mooy ne tey moom lii nga def moom mook li mooy salakta fiiha salakta fi istidlaali maslaka ahlil iraq mun na ko ah yaa imam yow de tey moom sóobu waaye bi nga sóobu ngir tegtal ngir ut dalil moom mooy texte ni nga xam ne noonu la ko waa ahlul iraq di defe ahlul iraq lañ ci jublu mooy xanafiya yi ñu dëkkoon foofu kuufa ndax ñoom dañ leen xamoon ci wàllum xel ak génnee ay non xanafiya yee ay non ñoom gis nga bés buñ la amalee benn dalil bu leer dalil moom bu ko xasee am mooy ne yow moom mooy ne naqlan wa aqlan moom dañ cee moo bu ñu amee ñoo ko lool dañ koo man ay qiyaas yi ak tamit di projeté wu ci yoo xam ne amul naan nii bu amoon lan moo door a nekk àtte bi bu li xewoon lan moo mooy yooyu dañ cee ay rawatina bu ñu amee dal yi mu ne ko nag yow de lii nga def yow Malik imam Malik tey moom yoonu soobu waayu ci tegtal waa ahlul iraq moom nga def tey mais loolu mooy dalilu ñoom mooy Maliki yi léegi ñoom am na ñeneen dalil ñu ne leen euh, mais lan moo tax ngeen kii ñu ne ndax suñu boroom dane wa man lam yastati minkum tawlan mooy ci suuratu nisaa bim naan képp koo xam ne ci yéen amul loo xam ne la takk koo xam ne gor la na dem ci li nga xam ne mooy ci jaam yu jigéen yi mu am wala boobu mu takk ci jaam yu jigéen yi ku amul loo xamante ne nii moom ngay takke koo xam ne gor la kon li nga xamante ni moom euh, nga man mooy kon nga daal di dem ci jaam yi ndax loolu euh, boroom xam-xam yi dañ ci wuute rahmatullah mooy takk jaam est-ce que nit mën naa am possibilité takk euh, kii nu mu tudd ku libre koo xam ne du jaam mu bàyyi ko fi takkit jaam loolu li gën a dëgër dafa am wuute nag mais li gën a dëgër mooy ku mën a takk góor doo takku jaam léegi nag alquran daje wa man lam yastati minkum tawlan képp koo xam ne amul capacité wu takk koo xam ne ci al muhsinaat al al al al al al mu'minaat al muhsinaat ñi al muhsinaat ñi nga xam dañoo sangawu nekk ay jullit mooy ñu kii fa bima malakat aymaanukum kon ngeen dem ci seen jaam yi léegi nag ah, mooy pour takk ci jaam yi ñoom ñu ne voilà ñun ñu ne leen léegi yéen fii la mooy seen dal ñu ne fii dañuy day dafa leer lii nii mooy wane ne këne minimumu can am na am na am na loo xam ne mënoo ko dépasser ñu ne leen mais fan ñu ne tawlu tawlu mooy loo xamante ne looy mën a takke goro te loolu noonu comme que suñu borom dafa wax loolu kon nag eh, xam ngeen ne loolu noonu day nekk alal joo xam ne mooy dina féete kaw li nga xam ne moom ngay takk jàpp mooy ne loolu aaya bi day wane ne euh, dotu dotu koo xam ne ku libre la ak dotu ku libre ak jaam du yem te comme que dane ku manul lii defi léegi ñu ne loolu day wone ne kon am na minimum loolu am na minimum ñu ne tamit te ñun am nañ beneen dalil mooy yéen aaya bi ngeen wax sànk wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtahu bi amwalikum muhsinin ñu ne ne loolu day tegtale que il faut mu am loo xam ne minimum dañ koy tudde alal moo xam néew na wala bariwul ñoom loolu lañ wax euh, am sax ci maaliki yi ñoo xam ne ñoom beneen affaire ñoom dañu génne feneen ñoom ñoom ndax euh, xam nga qiyaas bii nii même Maliki yi rahmatullah alayhi am na ci ñoo xam ne dañ ne non non qiyaas bii moom moom moom jàllul moom mooy qiyaase euh, dagg euh, loxo minimum li ñuy dagg loxo ak takk soxna bari na ci ñoom ñoo xam ne ku mel ne Allah mi ak ñooñu dañ ne non non loolu qiyaas bii moom dañ koy seetaan ñoom dañ ko bon xam bon da gis ni dafa leer looloo tax tamit Imaam Ibn Arabi yi ne lii moom. huwa mooy këne yonent bi alayhi salaatu wassalaam may na waa gi ne ko indil même bu dee ne même bu dee ne lu mu tudd kii bàgg bu weñ la te bàgg bu weñ moom tolloowul ak rubu diinaar wa huwa te lii nag mimma laa jawaaba anhu amul luñ koy tontoo moom lii moom mënuñoo indi leneen rubu diinaar gi ñuy wax ñun mazhab bi mënuñoo wax ba tontu lii wala udra fii te amul ngànt boo xam ne guubi tax ñu wañ a bañ jëfe lii ah, ci la waxe ne waaye nag ñun suñu muhaqqiqiina yi ci ñun min asxaabina nadaru ila qawlihi ta'ala wa man la indi mu ne falaw kaana ñoom ñu ne falaw kaana tawlu dirhaman ma ta'azzara ala zalik ahad ñu ne ndax mbir mi yéen waa jumhuur ñu ne yéen affaire bi lu mu man di doon baax na lu mu néew néew néew waaye xam ngeen ne tawlu moom bu doon ne day tekki ne lu mu man di doon baax na waaye xam ngeen ne xam ngeen ne loolu kenn du kooku kenn du am ngànt ngir bañ koo man loolu ku ne diñ ko man am dërëm loolu ku ne diñ ko man waaye nag malgré loolu dane mbir yi noo li waa jumhuur wax nag ñoo gën a dëgër à fortiori que ne tawlu sax du benn tekki rek kaana ndax dafa am trois tekki minimum yoo xam ne boo demee ci tafsir imam al-Qurtubi di taalibe imam al-Qurtubi bi tudd sànq indi na ko ci tafsir bi que wax yi mooy tawlu du benn wax a ci ama mooy boroom xam-xam yi dañ ci wuute en tout cas Maliki rahmatullah ñoom seen qiyaas boobu mooy qiyaas dafa nekk qiyaasul moo tax loolu lenn ci maaliki yi rahmatullah alayhi noonu la noonu la ñu delloowe qiyaas boobu même bu dee ne mooy mazhab bi ne non euh, man da nekk ndax dafa nekk qiyaasun fii muqaabili nafs nas mooy ne qiyaas la booy def di gëndale loo xam ne yow sa sa sa loolu noonu ngay def sa qiyaas boobu texte mu ngi ci kanam mooy texte bi dafa leer rubu dinaar gi ngay wax bu loolu noonu lii mooy moo bag bi ci weñe ko gën tuuti te loolu texte bu leer bu ñëw di wax ci masala bi boo am na rek yeneen fa ay ci boroom xam-xamu Maliki rahmatullah alayhi ngir bi yoo xam ne fexe nañu ut ay lay bu ci nekk euh, dal di euh, moom ne yooyu yooyu ñëpp ngir bañ a dugg euh, daal di guddal ci mbir mi mooy dëgëru ay layu waa ji loolu lu ñu jagleel la lu moom jagleem la mel ni qadiyatu ayn la mooy ci moom rek lay valable comme waa ji nga xam ne euh, dafa sëyoon ci euh, bëccëgu weeru koor te feebarul deful dara amul benn ngaan daa waroon a woor ñu ne c'est pareil ndax loolu noonu dafa li yonent mooy procédure bi yonent mi alayhi salaatu salaam jaar moom ba li nga xam ne moom la saraxe moo ko jox ba pare mayaat ko ko ndax nee na amul kenn ci ñaari extrémité médina yi ku ma gën a ñàkk mu ne ko jëlal nga yóbbu ko sa kër ñu ne kooku noonu comme li nga xam ne loolu dafa nekk que ne mooy ne jagleem la bu ko yonent ma sa saam ci moom rek la yem mooy mënuñu ci base wu di ut àtte pour ñeneen ñi ñoom am na ñoo xam ne ci ci rahmatullah alayhi ñoom foofu lañ génne mais loolu noonu dëgërul ndax loolu dafa laaj dalil boo neew kii dafa ci moom la yem loolu dafa laaj dalil te am na sax yeneen xadiis yu ne yonent sa alayhi salaatu may na kenn koo xam ne bague en or bague la ci xaalis la ko may loolu amaana muy même xadiis bi waaye bu dee ne dafa wute loolu tamit day gën a dëgëral loolu mën na am nag muy benn bi comme li imaam al-Hafiz ibn Hajar wax ci li nga xam ne mooy al-Fath kon mooy li gën a dëgër mooy ne euh, can amul loo xam ne dañ naan lii mooy minimum bi mais mooy foog mu am mooy loo xam ne du ñu ñëw ne léegi képp koo xam ne dafa bëgg benn femme foog minimum mu joxe lii non mooy ñeent yeeg tension yeeg yooyu noonu loolu noonu loolu noonu li gën dëgër mooy lool li wolof yi wax loolu amul mooy ne loolu dëgërul li gën a dëgër mooy ne amul foo xam ne fu muy yem ndax bàgg ci weñ moo gën a tuuti li nga xam ne mooy ruban diinaan te loolu yonent mi alayhi salaatu salaam daal ci maye ki nga xamante ne mooy waa jooju daal di koy may ki nga xamante ne mooy ndaw soosu ah, kon loolu mooy li gën dëgër ci masala boobu que kon amul loo xam ne dañ naan fii la yem ngir ñu mën a eh, joxe can amul loo xam ne non seulement ci bariwaay waaye tamit amul loo xam ne lu gën a tuuti euh, ba moo tax sax imaam euh, Ibnul Musayyib euh, moom daal dinay maye maye na doomam may ko Abdullah Ibn Wadaa ci ñaari dërëm ci ñaari dërëm ci la ko may loolu la ko may ñaari dërëm la joxe mu def ko tan may ko doomam lu jigéen kon loolu mooy li nga xamante ni mooy gën a dëgër euh, mooy daal lépp loo xam ne day am valeur ndax euh, can du affaire u jënd doomu aadama du koo xam ne surtout jullit boo xam ne bu libre kooku du ku ñuy jënd mbir mi lenn la mooy ne loolu day wane rek sa dëggu ci bëgg gi nga xam ne moom nga bëggu soxna si ak wane ne yow euh, pare nga ngir yor ko bu baax loolu rek la nee du affaire ay koppar yi num toll ay wo génn leen fii ñu xool loolu déedéet loolu nag euh, mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala léegi nag bu ñu xamee loolu nga ne kon yow ah yow ndax lii nga wax nii bon ne kon daal yow can fu mu neex yem daal ah c'est bien man je suis un wolof kon kay man pourquoi gars yi may joxe trois millions ci femme bi ñu naan ma kii xool gay ñu mën a jàq la ilaha illallah sawaay mais mais mais sawaay nag moo mën a caaxaan lan moo tax ñu ma koy wax yow nekkate nagan na kay yombal nga wa mbiri diw moom ba muy takk gis naa ne euh, moom joxe naa euh, dix millions man je vais plus haut je vais quinze millions bon waaye doo xamante ne nii day ñëw di def yooyu Euh, dañ naan ko à condition nag mu bañ a nekk affaire puukare ndax bu dee da joxe can comme yow ni nga ko waxee nii nii ay diw def na man jëlee làbbali plus haut yow affaire puukare affaire àddinaa tax ngay wax alors que affaire yi nag warul la demee noonu euh, mooy ne. def nga ko ngir dangaa bëgg ndaw si bëgg koo kii bu la neexee mais comme que kee def na ma def mu boobaa nag loolu noonu foofu lay grave waaye tamit dina tax tamit nit ñi ñu daal di reconsidérer waat tamit suñu wax yi ndax tamit nit bu joxee dara yow bala ngaa nekk di commenter li mu jëf loo xam ne yow ci cosaan en tout cas même ci cosaan ak dal yi yépp mooy ne même dalilu alquran wa aataytum ihdaahunna qintaaran dafa leer te alal joo bari la joo xam ne yow mënoo ko nat léegi yow mënoo taxaw ne loolu dafa xaraam yow kay man ngaa laaj waa ji mais yow diw yow lan moo tax ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay joxe affaire yii rek lu bari nii ñu koy jox ah mu bu la waxee waaw kay ci kaw waxam jim lay tontu. voilà nga daal di ci basé wu doo wax li ngay wax waaye bëgg a jóg di tere loo xamante ne nii à vrai dire mooy ne du lu xaram tamit loolu tamit jar naa bàyyi xel euh, ndax en plus hadith yi nga xam ne dañoo ñëw yépp yépp di wax. naan ah, ah, ah, wàññi leen can yeeg ay can yu bare baaxul ak yooyu yëpp wérul yooyu yëpp amul benn boo xamante ne nii bu ci wér comme ni imaam alxaafis ibn xajar wax ci alfath mu ne xadiis yi nga xam ne dañoo ñëw yëpp indi nag kenn par benn am alxaafis moo di moo moo moo di ngir yee waaw raxmatullah alayhi benn par benn la indi mooy lépp loo xamante ne nii yi nga xam ne dañuy ñëw naan euh, euh, que ne voilà yi wàññi can yi di pousser ci loolu mun a yooyu yëpp bu bari benn wéru ci indi ci nag indi leen benn par benn ne benn ngoog wérul beneen ngoog wérul di indi noonu la doon def imaam alxaafis loolu la def de rahmatullah aley te Seydina Umar ibn al-Khattab koo mas a wax ah, dafa mas a def xutba di tere loolu mooy can yu bari lañuy gars yi li ñuy joxe ci can yi ni mu bare mu daal def xutba après ne xadiis la boo xam ne bu wér la euh, imaam Abu Dawud waa sunanul arbaa ñoom ñépp soloo nañu dañoo soloo ne Seydina Omar dane dafa xutba ne allah wax nit ñi ne allah taxlu suduqa nisa fa innahu law kaana makramatan fi dunya aw taqwan inda allahi azza wa jalla kaana awlaakum bihi nabi sallallahu alayhi wa sallam maa asdaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam imra'atan min nisaa'ihi wala usdiqat imra'a min banaatihi aktharu akthara min aktharu wa akthara akthara min thintay ashara awqiya wa inna ar-rajul la yaghlu la yaghli bi sadaqatihim fi bi sadaqatihi imraatihi hatta yakuna laha adawa fi nafsihi wa hatta yaqul kulliftu lakum ulqa riqa Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dane gaay ayyuhan naas ne nit ñi alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen laa tuwaalu suruqan nisaa bu leen ëppal ci li nga xamante ne nii mooy ah, can yi ngeen di jox jigéen ñi fa innaha ndax kat gis nga can yu ngeen di ëppal fii gis naa ne léegi xoolal mooy ne du lu bees Seydina Omar ibn al bi mu nee xalifa la gis ne mbir yi la la constaté affaire boobu noonu mu ne xaar def ci dem ci minbar bu wax lool ba pare ne xoolal rek mooy ne gis nga niñ teelee am mais mais tout dépend mu ne ndax bu doon ne am na benn teraanga bu ci nekk ci loolu joxe can gu bari ci àddina wala ragal yàlla fa ragal yàlla ak ragal yàlla fa yàlla lay doon waaye xam ngeen ne la kaana awlaakum biha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye xam ngeen ne kon ki ñuy gën a yeey ci loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nag moom joxewul can yonent bi alayhi salaatu joxewul can benn jigéen ci jigéenam yi eh, te tamit doomam yi mayewu leen gaa ñiin leen may jox leen lu ëpp douze awqiya ci yoo xam ne ci eh, xaalis la joxe lu toll noonu léegi bi mu waxee ba pare euh, nee nit dina ko dina dina ëppal ci sa ki ki yu muy joxe euh, nu tudd euh, nit dina ëppal ci can yu muy joxe ba loolu daal di jur après ci biir conséquence biir mariage mu jox mu mu jur ak noonoo entre jëkkër jeeg jabar ndax moom danaan ndax kii dañ ma koo yet kii lu bari laa joxe ci moom kon bu ko muñul fenn benn yoon lu mu def mu ne waaye jaw é eh, mooy da koy tenir rigueur ndax man lu bari comme si rendement bi li joxe ci alal ni mu baree mu koy am ko lool nag warul nekk fii sawaay muy soxla yi te du ko am du ko muñal dara léegi nag bi mu waxee loolu moom Seydina Omar radiyallahu anhu Eh, fa qaamat ilayhi imraa am benn jigéen nag bu jóg ne yaa Umar yuntiina Allah wa tuhrimuna ant ne ko mais yow Umar yow eh, yow dang ñuy jox dang ñuy jox li nga xamante ne ni suñu boroom dañuy jox yàlla jox ñu ñun jigéen ñi yow Seydina Omar nga koy nangu nga ñuy xañ nga ñuy xañ yàlla di ñu jox yow nga ñuy xañ mel ni Seydina Omar ibn al-Khattab ba léegi mooy comprendre ndaw si li bëgg a wax noonu mu ne ko alaysa Allahu subhaanahu yaqul ne ko est borom bi tudd naa ak sellam yaqulu du moom moo naan wa aataytum ihdaa ihdaahunna qintaara est-ce que du borom bi subhaanahu wa moo wax ci alquran mooy aay bi ñu gisoon léegi wa aataytun tum yéen góor ñi te ngeen jox ihdaahunna kenn ci jigéen ñooñu seen soxnaam xintaaram alal yu baree baree baree bari yoo xam ne mënuñu ko tax est yàlla waxul lool Seydina Umar ibn al-Khattab nag ne asaabat imraa wa axtaa Umar ne ndaw si de moom wax na dëgg moo jot dëgg li de Omar juum na yéen nit ñi yëg leen ne Omar juum na après mu ne après mu retiré wax am na ci benn riwaaya sax dana ko eh, eh, laysa dhalika laka yaa Umar yaa Umar ne ko Umar ah Umar nag xaaral nag xaaral nag ñu wax ak yow lii nii nga bëgg tere doolu du sa domaine mooy du yow yaa ñu ko yow yaa koy tere loolu du loo xam ne yow dangaa war war na ci yow ngay tere loolu inna allaha yaqulu wa aataytum ihdahunna qintaaran min yéen ngeen mu ne ta jox kenn ci jigéen ñooñu qintaar alal fu baree bari ci or léegi nag seydna Umar ibn al-Khattab ne xaasamat xaa imraatun xaasamat Umar fa xasamat jigéen bi de daal dinay mooy euh, mooy al al xusoo xusoo ma bokkal du xuloo ah mooy wax naa moom di teg ay argument dis waaye nu mu tudd discuter naa moom ci masala daal di koy yey waaw gis nga ni ni ñu woyofe woon neewul e eh, way man may xalifa bi ñuy wax mais nga gis gaa yu macho yu ñoom ñu misogyne yi bopp eh man y'a personne qui me corrige ñuy wax ak femme bu ñu may wax man en tant xalifa wax li may wax yàq gi bari ma leen di mettre en garde nga tëb ak jóg naan day wax eh regardez eh les gardes mettez mettez là au prison non non en prison allez en prison tout suite dafa nangu retirer li mu waxoon imraatun xaasamat Umar fa xasamat ndaw si de daal dinay dàggasante waxtaan nag Seydina Umar ci masala daal di koy yey loolu na ko noon imaam Az-Zubayr ibn Bakkaari soloo na ko nag wax naa la yu wér lu wér la yi ma wax Sunanul Arba'a mais bu imaam Zubayr ibn Bakkaar moom munqati' la euh, na ko noon imaam ibn Ya'la Abu Ya'la al-Mawsili daal dina koy solo it e, mooy xadiis boo xam ne nag bu wér la da ci Seydina Omar radiyallahu anhu kon loolu day wane la këne ah à vrai cam lu bari mënuñu koo tere waaye nag nañu moytu yàq gi ndax buur yàlla nag bu dee dafa dugg mooy bañ a dugg ci cadre yàq ak cadre puukarewante bu boobaa nag bu boobaa nag ci lañuy nekk loo xam ne dañ koy tere voilà mooy xool côté matériel bi rek di ko jaayante waa diw lii waay diw kër céetam ga yëgg naa lii la defoon ñun suñu ceeb gi il faut ñu làbbali il faut ñu def nii déedéet ndax en plus tuddoon naa ko fi keroog bi ñuy wax ci mariage Seydina Ali radiyallahu ak Seydina ki nga xamante ne Sayyidatu Fatima radiyallahu anha wa ardaaha mooy ne loolu gis nga ni can gi tuutee Yonent bi alayhi salaatu lan la ko laaj dane ko demal jox ko naar mu ne ko aw ma dara mu ne ko ay na dironkal xutamiya ana sa sa mbubb koŋ boo xam ne kat Yonent bi alayhi salaatu ci boppam moo ko mayoon moo ko joxoon loolu la jël daal di koy jox can muy ki gën ci jigéenu àddina bi loolu mooy canam moo tax xoolal barke bi ci génne xoolal barke bi ci génne ah. boo xam ne kenn dootu ko laajte loolu nag mooy li nga xam ne mooy li gën te yeneen ci bàyyi saab-saab lool la doon doxale canam yi gis nañ ni mel can gi cher daal gi nga xam ne moom bu bari la ci soxnaan yi mooy Ummu Habiba ummu Habiba te loolu du yonent mi alayhi salaatu moo ko joxe an-Najaashi la euh, an-Najaashi rahmatullah alayhi euh, moom moo moom moo daldi euh, jox can moo joxal can yonent mi alayhi salaatu moo ko joxal kan ummu Habiba di doomi Abu Sufyaan ba mu newee Éthiopie mooy bañ fa bañ fa demee di rawali seen diine moom moo ko moom moo ko jox li nga xamante ne ni lu euh, euh, mu tudd euh, can te nag lu bari la joxe ndax arbaatu alaaf la joxe ci li nga xam ne wala arbaa mi'atu dirham mooy quatre mille quatre mille la joxe la ko an najaas yu joxeel Euh, can daal di koy yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daal di koy euh, may Ummu Habiba loolu mooy gis ni lu bari la loolu noonu lu bari la kon nag famille yi nga xam ne lu fi mu dul baaxe daal mooy loo xam ne waa ji dañ ko koy teg ba dootu ko attan ba pare euh, gars mu nekk affaire puukarewu nekk fii bi teg gaa loo xam ne attanuñu ko boo ko defee problème yi moom bari na ñenn ñi moo tax célibataires yi bari gaaloo yi bari tamit ndax ñoom boo leen mayewul ñoom ñu sëyi ko feneen ci côté boo xam ne bu xaraam la ak yenn yi nga xam ne feebar yi cay tukkee ak bañ yi nga xam ne léegi mooy een gu metti guy dox diggante euh, gone yi ak seen yaay yi seen baay yi nga xam ne léegi bëtu kii moo ma teree moom moom mu ngi nii sama situation bu calamiteuse bi yëpp moo ma ci teg ndax lu fekk mu daal li may cheral li nga xam ne mooy sama can yi ba kenn mënuwaa séyéeg yooyu yooyu yëpp nag day nekk loo xam ne ah bu dee loolu nag dañ koy tere bu ko nit ki manee nag voilà comme li am Najaashi defal yolentiment lay sar sax moom buur la mais nag bu mu ko def ngir di toj xolu gaa yi ñu amul ñu naan tey ma caravage ba ñu xam ne tey moom ko defee ñépp di la ñee yooyu yooyu nag dañ koy tere léegi bu ñu gisee loolu kon gis nañ ne kon li gën a dëgër mooy amul lu gën a tuuti amul lu gën a bari waaye na nekk loo xam ne daal lu ñu mën a tudde alal la loo xam ne moom lañ kiy joxe ak yeneen façon yi ñu la waxoon loolu mooy côté alal bi waxoon nañ la que ni mën na nekk liggéey booy liggéeyal ndaw si wala yooyu wala loolu lépp mën naa nekk ci li gën a dëgër insha allah wala ñi ne l'islam koo xam ne moom euh, yéefar la bëgg benn jigéen boo xam ne jullit la di ndaw si ne ko man boo tuubee loolu mooy sama can loolu ku wax loolu waxam dëgër na ndax xadiisu imaam an-Nasaa'i bi Seydina Anas bi nga xam ne moom la nettali ci bàyyi jiitleem di imaam abu talha di mu takkee yaayam moom seydina anas di umm suleymin radiyallahu taala anil jamii léegi nag bu loolu leeree ah, mooy ba léegi ci wàllu can yi waaw can moom comme que la mais est-ce que dañ koo war a joxe ci saase walla diir mooy ci bu sëy bi ñëwee comme ñuy takk sëy bi est-ce que ci saase lañ ko war a joxe wala déet dañ naan la loolu mën nañ ko joxe ci saase mais mën nañ ko joxe après looloo tax maye bu ñëwee euh, yow may ma sa doom du jigéen ñi may naa la ko c'est fini loolu mooy sëy ba am na mais buñ tuddoon can gi man nañ ko tudd ne léegi nag man can gi euh, bon yow jox ma deux mille euros mooy nekk can bi am ma jël deux mille euros jox loolu moo gën mooy ci saase loolu moo gën ñu ëndaale ko comme li Seydina yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon Seydina Ali ne ko jox ko dara mu ne aw mu ne ko demal sa ana sa kii boobu sa sa mbubb koŋ boobu mu ne ko mooy man mu ne ko demal nga indi ko nga jox ko ba mu ko indee ci la ko may loolu nag euh, loolu benn affaire la mooy ne mën nañ ko joxe ci si mu nekk lu ñuy wax almahrul musamma mahr gi nga xam ne dañ koo tudd ne lii la mooy ne man euh, can bi ñu ne iPhone lay doon S6 xaw ma wala du lool S6 moom daa ni que le de Samsung la de Galaxy waaw kooku bokkul ak iPhone voilà ñu ne iPhone la wala ab S6 la di nga xam ne moo génn 2016 janvier voilà loolu xam nga loolu leer na ñaata benn rek ñu ne loolooy can ay loolu amatul de gars yi kay yooyu yooyu moom ay yooyu moom gars yi boo dóoree cinq millions yi ba pare dañuy boole yooyu ak ordinateur multi kii yéeg yooyu door a waaye loolu kese moom gars yi moom duñu yooyu yooyu bokk ci léegi rek loolu mooy kon façon boobu am na loolu mooy buñ tuddee can gi au loolu lañuy tuddee al mahrul boo xam ne dañ koo tudd xam ne lan la wala rek ñu bañ koo tudd mën nañ ko bañ a tudd maye may na sa doom ji may naa la ko léegi ñu dem sans ñu tudd can bi sëy boobu it baax na mais après il faut ñu de fam ñu ne leen eh da joxe can euh, wala ngeen waxtu lu leer laata ñu lay jox ndaw si euh, moo tax dañ koy waxe tamit mu muajjal euh, mooy bu dee ne dama ne dama koy doxe léegi mooy muajjal wala muajjal boo xam ne dama ko xaar ba euh, après léegi can gi nga xam ne dañ koo tudd moom nan lay deme boobu noonu loolu mooy li gën def ko moo gën avant mooy bu ñuy maye wala ñu définir lépp avant ñuy maye ñu xam ne lii la ndax loolu day tax bu ëllëgee bu ñu demee ba ci biir ba ndaw si sëy yooyu après waa ji ne non man nag ndaw si na ko mais sama can gi nag ma na ko mais yow sa can gi waaw bon benn kii la woon ah euh, benn euh, benn rajo nga ma waxoon benn tamashi bu yàgg yooyu mu ne ah déedéet déedéet déedéet xuma la woon lool de man ab seen laa la laaj ay baafu yu rëy ñuy xuloo ku nekk ne lii la wala ñii ne ndaw si ne yow can de dix lool waaye ñu ah déedéet déedéet yow xanaa xanaa yow xanaa xanaa xanaa dangaa commencé na deux la woon ah mooy ne yooyu noonu ngir bañ yooyu yooyu. moo gën ñu wax ko mu leer voilà léegi nag bañ dëpp buñ dëppoowee ne lii la bu boobaa loolu lañuy joxe léegi nag loolu waa ji moo koy joxe ah la yow lii moom leer na ndax wax nga ñu xadiisu Seydina Ali bi mais lan mooy wane ne beneen façon bi que ne mën nañoo joxe mën nañoo bañ a joxe can bi ci si te tudduñu ko tudd mooy yow ñu maye say bisan comme li la nga wax waa ji sa may ma doom ji may naa la ko ngeen dem te tudd ngeen can mooy dañ naan noonu dinañ leen ko wax après dinañ mais nag tudduñu ko woon lan mooy wane loolu mën naa nekk ñu ne suñu boroom moo ne laa junaaha aleykum in talaqtumu nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida suñu boroom moo ne laa junaaha aleykum amu ngeen problème in talaqtumun nisaa bu dee ne da ngeen a fase femme yi seen soxna yi maalam tamassuhunna fekk séqwu ngeen dara jotee bu ngeen aw tafridu lahunna farida wala ngeen leen di jox car ñu ne waaw léegi ana dalil ñu ne ah xanaa déggoo li ma xanaa déggoo li ma amu ngeen problème mu ngeen fase faa yi ki ngay fase kay danga koo takk ba pare ñu ne waaw loo xam ne mooy yéen tëddagu ngeen lan taba laata ngeen leen di laal aw tafridu lahunna farida wala ngeen leen di jox can kon kay loolu mooy wane ne kon yéen man nañoo takk seen takk mën nga takk jigéen saa nga joxagul ko can gi loolu lay wone di bu ngeen leen fase laata ngeen leen di jox can da ngay fase kay daa fekkoon nga takku loolu nag la ñuy woowe nikaaxu tafwid loolu nag lu mën a nekk la ndax aaya bii léegi euh, bu dee ne ndaw si d'accord na ñoom ñu wéet nekk dëkk ba après mu door ko koo jox loolu mën naa nekk waaye bu dee ne loolu am na nag foog mu jox ko tam léegi nag bu dee ne dañoo xuloo kii ne liiw la kii ne lii bu boobaa mahrul misil lañ koy jox mooy dañuy xool jigéenu ñoom seen waa kër wala seen waa koñ wala ci dëkk ci gox bi ñu nekk jigéen ñu mel nii ñaata lañ leen di ci âge bii ak yooyu en général dot yi ñaata lay doon bu ñu xamee loolu loolu nag la ñuy jox loolu lu toll noonu la ñuy jox doomu diw doomu diw doomu diw sërëm ak yooyu yépp lii lañ leen maye woon loolu noonu la joxe voilà voilà kon loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci can yi insha allah kon xam naa dañuy eh, yem noonu tey insha allah kon jeexal nañ can yi kon muy shuruutu charte yi tax affaire yi wér kon jeexal nañ ko ci biir ñoo nag insha allah ñu àggale ba léegi ba léegi ci wàllu mariage xool yeneen façon nag charte yoo xam ne tey du nag charte yoo xam ne mooy charte yi ñu wax